kon loolu lu am am solo la quoi léegi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi al al al al na Hajar rahimahullah ginaaw lii nag mu lay wax nag yeneen mbir yoo xam ne boroom xam-xam yi nag dañ ciy taxaw nag kon imaam an-Nawawi moom wax nañoo tekki bi li yokk àtte bi ne loolu dafa xaraama ah. parce que la gën a ñàng gën a toroog mën a alak boroom gën a wàcc gën a doyadi fa kanamu yàlla lool mën a nekk loo xam ne dañ koo sit kese quoi voilà. kon le mot shahan shaal malikul muluk ak noo ko man di waxe loolu hein ah, laysa bi du loolu quoi waaw waaw am na nag ñenn ñi naan walla noo lii non du sha warula nekk shahan shah shah shahan la shah shahan <laughs> waaw comme ni am li waawal Qaadi Iyaad daal di wax ne ñoom ñoo ñoo juum walaysa kadhalik ñoom loolu ñu naan de loolu njuumte la fan la nekk njuumte ndax qaida règle làkku iranien yi mooy ñële perse yi hmm? mooy ñoom dañuy jaala mudaaf ilayhi bi la ñuy jiital ci mudaaf bi xam nga araab mooy annexion buntu kër gi baabu daari ñoom mu mu ne comme buntu kër gi ñoom kër gi lañuy ñuy wax këru buntu comme loolu quoi comme nga wax buntu kër gi eh, ñoom ñu njëkk indi kër gi loolu wax buntu mu ne ñoom loolu la def loolu moo tax shaahan shaah loolu la <laughs> waaw loolu la léegi mu ne loolu moo tax kooku dara la ju kook ñoom ñoo juum ci seen bopp voilà <laughs> waaw mu ne fa ida araadu loolu moo tax bu ñu bëggee ñoom ci langue persane persan yi qaadil qudaa woote ki nga xam ne mooy qaadil qudaa le juge des juges bi lisaanihim qaalu muubizaan muubiz muubizaan muubiz waaw mu ne fa muubiz muubiz mooy alqaadi mu muubidaan mooy pluriel bi au lieu mu ne euh, juge juge yi attekatu attekat yi mooy seexu attekat yi moom dañuy njëkk indi yi ba pare door indi turu attekat <laughs> waaw waaw mu ne kaza naka noon shah huwal malik shah mooy buur wa shahan huwal muluk shahan mooy buur yi waaw léegi nag ñoom kon dañuy jiital annexion bi mooy la ñuy tofale shahan door a indi shah voilà Allahu akbar mu ne qaala Iyaad mu ne al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah al maaliki al maghribi dëkkoon fii ci Rabat nee na istadalla bihi istadalla bihi ba'duhum ala anna al isma ghayra al musamma ah ghayra anna al isma kenn tur bi bokkul ak al musamma ki ko tudde ki tudd tur bi bokkul ak tur bi tur bi dañoo am différence mu ne lool wala xujjata fii loolu amul benn lay balil muraad min al ism sahibul ism waaye li ñu tudd ci tur buñ ne Isa Njaay ñëpp xam nañ ne du rek tur bi daa nekk ne Isa Njaay ne ne mooy buñ ne Isa Njaay loolu mooy melale Isa ke ne Njaay ci boppam laa bëgg a wax mooy ki jëmm ji tudd Isa Njaay moom laa ci jublu <laughs> voilà <laughs> voilà loolu nag ay kii la yoo xam ne ta ta du suñu sujet mu ne te loolu mooy boroom tur bi waaw mu ne te loolu li koy ware mooy riwaayu Hammaam bi nga xam ne dañ ne aghyadu rajul loolu dañ koo fàtte <laughs> waxoon nañ leen imaam Ahmad rahimahullah hadis bi da ko nañ ñëwaat foofu tuuti lii euh, euh, moom moo ko fàttale da koo indi ci ñetti kàddu yu wuute ñetti version la ci indi ci musnadu Abi Hurayra radiyallahu anhu alhamdulilah jarul ñuy jaar ci càllale pour gagner du temps pour mu bañ ñëw soril fii ñu ne yeneen saa sa sayyid Abu Hurayra an nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne asna'u ismin 'inda Allah yawm al-qiyamah rajulun tasamma bi malikal amlak premier bu imam Ahmad mu ne yeneen saa salaam nee na moom sayyid Abu Hurayra tur bi gën a wàcc gën a torox gën a mën a alak boroom ah gën a suufe fa yàlla bésub taxawaay ba mooy góor gi nga xam ne nit ki nga xam ne moo xam jigéen ah jigéen ku laa reine des rois tamit ci nga hmm? waaw góor boo xam ne daa woote boppam wala ñu koy woo mu gërëm ko bi malikil amlaak ki nga xam ne mooy buuri buur yi benn imaam abu euh, ahmad rahmatullah alayhi mu jaaraat ko ci saxiifa boobu nga xam ne moom la ñoom hammaam ibn munam bi abdurrazzaq an Ma'mar an Hammam mu ne bim naan hada ma haddathana bihi Abu Hurayra ñu ngi ko doon wax keroog foofu dane Seydina Abu Hurayra bokk na ci dane yoneen saasam nee na aghyazu rajulin waaw ala ci yàlla gina bañ mooy li nga xamante ne nii moom la gi a bañ ba dina ko teg mbugal moo xamante ne moo gën a tar hmm? <laughs> mooy kan yawmal qiyaama bésub taxawaat wa axbasuhu gin koo bonle wa aghyadhuhu alayhi gën a ci moom ba dina ko buggal mbugal rajulun waajoo xam ne kaana nekkoon na yu yusamma doon woowe boppam malikal amlaak la malika illa allahu azza wa jal bii lañ doon wax sànq waaw mais mooy ki nga xamante ne daa tudde boppam malikal am buur yi buur <laughs> waaw te xamul ne la malik amul buur dëgg-dëgg illa allah ku dul yàlla azza wa jalla loolu la tekkiwul ñu ne waa ji malik dañ koy tere déedéet mooy malikul muluk waaw lool lañ tere maay buuri buuri malikul amlaak léegi imaam ahmad rahimahullah xoolal beneen bi su dee sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu hmm? mu ne boobu yeneen saa sam dane ishtadda ghadabullah eh? ala rajulin hmm? qatalahu nabiyu wa qaala raw qatalahu rasulullah saa saa washtadda ghadabullah ala rajulin tasamma bi malikil amlaak laa malika illa allahu azza wa jal mu ne ishtadda yeneen saa saa nee na tar na meru yàlla ci góor goo xam ne ab yonent moo ko faat mu ne rawx nag bi nga xam ne parce que imaam Ahmad da ko jële ci Muhammad ibn Jaafar di Gundar ak rawx di Rawh ibn Ubaada ibn al-Alaa rahmatullah alayhi al-Jaami' al-Basri moom nag ci moom ni mu ko ko soloyee dane qaala Rawh qatalahu Rasuulullah dala istabda tar na eh, meru yàlla ci góor goo xam ne yonent dawab yàlla sallallahu alayhi wasallam moo ko faat waaye wastabda tar na ghadabullah taru meru yàlla sànjum yàlla ala rajulin ci góor goo xam tasamma mu ngi woowee boppam bi malikil amlak quoi buuri buur yi laa malika amul buur illa allahu azza wa jalla ku dul yàlla azza mi nga xam ne ta moo ah, tedd ah, wa jalla tamu màgg kon lii na ko imaam ahmad yooyu la ko fàtte woon voilà mooy kàddu yooyu yëpp te gisoon nañ imaamul buxaari axna al asma ak axna bi ñu nekke kon ñu ñëwaat ci al imaam al xaafiz rahmatullah alayhi ibn hajar al asqalaani rahmatullahi alayhi euh, léegi léegi nag mu des hmm? kon ginnaaw bi mu lijjantee shaahan shaah yi jàpp ne Sufyaan daa juum alors que dara la juum ñoom ñoon am ak njuumte waaw <laughs> loolu la quoi kon de toute façon ak ñi doon wax naan tur kañ koy tudde bokkuñ waaye yow kooku la xam nga ne bu ñu waxee tuur ba kooku moom lañ ci jublu waaw saaxibul ismi kon loolu leer na ah, waaw mu ne moo tax taqdir bi lim doon tasamma mooy fa taqdir anna axna asmin raj anna asmi rajulin tasamma bi mooy turu ah, li gën a bon ci tur gin gën cee wàcc mooy turu waajoo xam ne moo woowe boppam waaw mu ne loolu beneen riwaaya bi moo koy leeral wa anna axna al asmaa'i e, mooy bi nga xam ne moom lañ njëkk gis wa anna axna al asmaa yawm al qiyaama rajulun tasamma malikal muluk mooy malikal amlaak mooy riwaaya imaam al buxaari bi nga xam ne moo jaar ci abul yamaan dañ gis ko sànq alxakam ibn naafi al bahraani rahmatullah alayhi al himsi kon mu ne loolu moom leer na ko wax loolu lu leer la léegi imaamul xaafiz mu ne wastadalla bihi wastudilla bihi wastudilla bi hadha al hadith ala tahrim at-tasanni bi hadha al ism li wurud al wa'id ash-shadid comme l'imam an-Nawawi wax mu ne boroo xam-xam yi dañoo so dañoo tegtaloo ci hadith bii ne lii moom dafa xaraam non tudde nii moom buur amul lu mu nekk nekk buur li jël li tudde boppam le buur des buurs le roi des rois waaw shahan shah wala malikul muluk wala malikul amlak loolu dafa xaraam waaw loolu dafa xaraam léegi nag mu des yeneen i mbir mu des leneen quoi mooy lu tax mu ne li wurudil wa'id ash-shadid ndax bon tëkk gu tar gi ci yeneen saa si la wax quand même waaw ter ba sànjum yàlla tar na ci nit koo xamante ne ki gën a wàccale gina a bon le tur fa yàlla gën a mën a alak borom loolu lépp ay ay ay ay ay menaces ay mbir yu metti la yoo xam ne moom la yàlla tëkkoo képp ku mel nii ko ku yor yu mel nii loolu di wane daa xaraam mu ne nag wa yaltahiqu bihi ma fi maana mu ne nag lii nag seen ne veut pas dire naan bon comme que hadis bi daal malikal amlak la wax man bu ma ko waxee neneen noo xamante ne même sens bi lay doon mooy leen nag mu ñoo bokk li ñuy tekki rek te ne yow loolu génn nga ci don mu ne wa yaltahiqu bihi ma fi maanaahu day topp ci lii lépp loo xam ne ci maanaawam la nekk mislu comme xaalikol xalq gisoon nañ ko sànq fee ci imaamu Nawawi doon ko wax mooy ki bind mbindeef yi <laughs> waaw buur boo xam ne moo moo comme ni Firawna doon wax rek waaw yaa ayyuhal mala woowaa Misra di leen wax naan leen di leen fontoo naan alaysa li mulku Misr waaw wa hadhihi al anhaaru tajri min tahti afala tubsirun sax <laughs> waaw maa alimtu lakum min ilahin ghayri xamaluma leen te permettre ma leen ngeen di am beneen ku ngeen di jaamu ku dut man gis nga kooku wala gis nga ni ko fa yàlla def wala doon wax Cheikh Kishki nee na fa ajrahu llahu alayhi <laughs> <laughs> mu ne moo taxit bam ne ndax man du maa moom nguuru Misr te dex yi ngeen di gis nii la confiance yi ci sama ron lay dox ci sama sama sama sama caytu ak sama namm-namm waaw borom bi daal di la muy def lam doon wax ne moom moo ko moom di ko doxal ci ay bëgg-bëggam lay daw ci la ko borom bi labale jaarale ko ci kawam daan day daw ci sama ron borom bi jaarale ko ci kawam waaw mu lab mu ne kon loolu lépp lu nekk ci maanaam comme xaaliqal xalqi ah. wa ahkamul hakimin waaw ki gën a xereñ ñi xereñ wa sultaanu wa amirul umara mais na yii yëpp <laughs> sultaanu salatin waaw le sultan njiitu njiit yaa ngoog waqiila mu ne am na nag ñu ne kon yii yëpp dana ci maanaam la nekk yaltaxiqu bi aidan man tasamma lii da ciy dugg tamit képp koo xam ne mu ngi woo boppam bi shay'in min asma'illah al-xaas ak loolu imaam Nawawi mu ngi ko waaw que lii dafa xaraam di tuddee sa bopp wala ñu lay woowe du koy gërëm denn ci turu yàlla yi nga xam ne dafa jagoog moom kar rahmaan mooy imaamu Nawawi doon wax ah, al quddus léegi nag mu ne wax hal yaltahaku bihi man tasamma qaadi al qudaa aw haakimul hukam waa léegi nag beneen laaj day ñëw <laughs> waa est léegi day day day ànd ci lii mooy day dugg ci lii ñu tere képp koo xam ne dañ koy woowe wala mu tudde boppam qaadil qudaa te loolu bari noonu na de hmm? qaadil qudaa waaw juge juge yi aw xaakimul xukkaam oh attekatu attekat yaa ngoog mu ne lii nag oh ixtalafa al fi daalika mu ne boroom xam-xam yi nag dañu wute ci lii est-ce day dugg ci lee wala déet juge juge yi attekatu mu ne ku mel ne al imaam az-Zamakhshari borom al-Kashaf moom dane hee ci wax ji nga xam ne mooy ahkamul hakimin mu ne loolu mooy adalul hakimin borom bi bu ne moom mooy ahkamul hakimin mooy ki gën a jub ci ñi adalul hukam ñi nga xam ne ñooy attekat yi wa a'lamu moom gën leen a xam iz la fadla amul ngëneel li hakimin ala ghayri benn attekat amul benn ngëneel bu mu am ci keneen illaa lul bil ilmi ci xam-xam lay jaare wala adl ku la dàq àtte rek gën laa kii ci yéen àttekat yi ñaar yi la la rawe mooy ci xam ak ci doxal xam-xam ba mu am ci teg ko ci njub mu ne nag imaam mu ne imaam az-Zamakhshari teg ci wa rubba ghariqin fil jahl wal jawr zamanina qad luqiba aqda qudaa wa ma'na ahkamu al-haakimin fa'tabir wastabir <laughs> léegi <laughs> mu ne imaam Zamakhshari teg ci ne rahimahullah bari na koo xam ne da koy gis ci suñu jamono jii nga xamante ne duñu ñu dara lu dul ñoo xam ne ay suffis ay suffisme ak wéwul kese mooy du ay boroom xam-xam waaw nekk ñoo xamante ne dañoo lap ci riir aku dëngte ñu leen di woowe naan leen aqdal qudaa ay juge lañu nga xam ñooy juge juge yi te ñoo gën a dëng ñëpp waaw mu ne tamaanaaw lool mooy ahkamul haakimiina mooy ki daq xereñ ki gën a xereñ ñi atti ñëpp waaw mu ne lool nag bàyyi ci xel da nga sàkku nit ñi boo ci bàyyee xel amal ñoo ci convaincre waaw du siiw na nag waaw mu ne wa taqa wa ta'aqqabahu ibnul Munayyir al imaam ibnul Munayyir biñ ñëwee ci di wax ci waxu Zamakhshari bi dane waaye yow lii daal daral dëgërul loolu mën naa nekk parce que az-Zamakhshari rahimahullah moom day dàq loolu daa bëgg wax ne aqdal qudaa ahkamul haakimiin moom c'est la même chose te loolu bu yàlla la jagoo kenn waru ko wax kenn qaadil qudaa yooyu yëpp waruñ koo wax gaa yi <laughs> léegi Ibnul Munayyir ne waa yow loolu muy dàq nag loolu dara ci newul waaw parce que mu ne ndax yoneen saa salaam mooy xadiis boobu muy wax ay axdaakum Ali arhamu ummati mi ummati Abu Bakr ah, ak yu mel noonu ne aqdaakum yéen sama saxaaba yi ki leen dàq jugé mooy naa lii mu ne waaw kon nag lii nan lañ mën a waxee ne loolu man da nekk mais sauf que xam nga ne lii am na différence <laughs> mooy fekk ay juge ñu ne kii yéen moo leen dàq jugé est-ce loolu ak ñu ne waa ji aqdal qudaa bon xam nga lii tamit ñi koy ñi ne loolu daa mën a nekk dañ ne bon loolu ñëpp xam nañ ñi ñuy wax mooy juge yi fii dañuy wax mais euh, sauf que lool boo ko waxee mooy ñële di ko tere dañ ne mais buur yi tamit waaye buur bi bi ñu tuddee malikul munu malikul amlak kooku xam nañ ne buur yi jamono yi la ñuy wax ak buur yi munu na te pourtant daa xaram kon nag manu ngeen ne aqdal quda juge juge yi manu ngeen koo teg fii parce que hadis bi dara la du la waxul loolu da doon wane rek ngëneel gi nga xam ne moom la Seydina Ali am ak jugement gu man waaw bu ko borom bi jagleel boo xam ne bokk na ci ñi ki gën a Ah, ci xeet yonente mi alayhi salaatu salaam lool kese la waaw mu ne qaala eh, léegi al imaam Ibnul Munayyir ne fa yustafaadu minhu annahu laa haraja alaa man atlaqa alaa qaadin yakuunu a'dala al-qudaa aw a'lamahum fii zamaanihi aqdaa al-qudaa léegi imaam Ibnul Munayyir ne lii da day eh, aqdaakum Ali bi radiyallahu day wane ne ma ne loolu dañ ciy mën a jàngee que ne amul benn problème ci joyal gu ñuy joyal ci ben juge boo xam ne juge yi mu dundal jamono nekk ak ñoom. moo leen gën a jub moo leen gën a xam ah que ñu ne ko aqdal qudaa ah ki dàq juge ci juge yi waaw aw wala bokk yuridu iqlima wala li mu ci jublu mooy région ba mu nekk aw baladu wala dëkk ba mu nekk moo fa dàq juge loolu lañ ci jublu waaw <laughs> waaw léegi mu ne waaye waqad taqa waqad taqaba kalam ibn al-Munayyir alamuddin al-Iraqi fa sawwaba ma dakarahu az-Zamakhshari min al-man' wa radda ma ihtajja bihi min qadiyyati Ali radiyallahu anhu bi anna at-tafdila fi dhalika waqa'a fi haqqi man khutiba bihi wa man yaltahiqu bihim falaysa musawiyan bi itlaq at-tafdil bil alif wal lam waaw <laughs> mu ne Alamuddin al-Iraqi moom daa ñëw ci ginnaaw moom al Ibn al-Munayyir waaye balaye moom li mu wax yépp xam nga loolu laa doon wax ne boroom xam-xam léeg-léeg day fekk benn borom xam-xam wax leen na mu jàpp ne daa juum nga gis beneen benoon boroom xam-xam ñëw ne ma ne kook jàpp ne daa juum moom moo juum dëgëral ko ci kacam waaw ñu ne fii xawli yi nazar keneen ñëw ne waaye mane ne moom mii fii nazar yi nazar <laughs> moom mii lañuy ñuy seetaat li mu wax léegi nag Alamuddin loolu la def bi Ibnul Munayyir ne waayow imam Az-Zamakhshari rahimahullah lool muy tere loolu dara fii ah, aqdaahum aqdaakum ali day wane radiyallahu anhu que ne loolu waaye mën naa nekk waaye <laughs> alamuddin nag <laughs> al iraqi ñëw balaye loolu waa wax waaw ba pare fa sawaba mu dëgëral laa wax waayow im kalaamu mamnul munayir bi la jël teg ne dëgëral sampat waaw moom li mu simpi di waxu al imam az-Zamakhshari sampat ko ni mooy dëgg waaw <laughs> waaw mu ne kanta li nga xam ne moom la al imam ibn al munayyir rahimahullah di tegtaloo naan qadiyatu ali mooy aqdaakum ali mu ne loolu daa bokk ak lii waaw mu ne loolu daa ñëw ci xàq ko ñi nga xam ne ñoom lañ doon waxal waaw ak ñi nga xam ne ñooy ñëw ci seen ginnaaw falay sa musaawiyan yemul ak bi itlaaq tafdil bil alif walla mooy aqdal qudaa ak aqdaakum bokkuñu waaw loolu bokkuñu <laughs> waaw waaw ba pare mu ne wala yaxfa te nëbbuwul mukk maa fi itlaaq zalika mooy jël alif ak laam parce que alif ak day dugal lépp day day day joyal waaw aqdal quda alors ki aqda kum mooy yéen ñii ci békk ak juge ci yéen loolu loolu loolu loolu ak daa bokk ak leen nan nga ko mën a boolee loolu waaye <laughs> mu ne loolu xam nga ne mos nëbbuwul maa fi itlaaq zalika min al jaraati wa su'il adab waaw wala ibrati bi qawli man waliya al quda fa nu'ita bi dhalika fa lazza fi sam'ihi fahtaala fi al-jawaaz fa inna al-haqqa ahaqqu an yuttaba <laughs> alhamdulillah jar mu ne Alamuddiin moom mu continuer <laughs> teg ne waxu Imaam Ibnul Munayir bi ba pare mais <laughs> xam nga ne moos nëbbuwul ci li nga xam ne mooy joyalam googu moo naan loolu dara newu ci joyal ki kuy joyal loolu di joyal tur boobu ci nit ci li nga xam ne ak ñeme di def loo xam ne ginnaaw bi mu la leeree ne dañ koo tere wasuwul adab ak ak ak ñàkk teggin digganteeg sa borom kam ginnaaw yi yëpp leer nga naan lan mu ne te amul lu ñuy bàyyi lu ñuy bàyyi xel ci waxu képp koo xamante ne nii waaw def nañ ko juge fenn ci réewu julli di comme niñ ko xamee ah ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy melale kii naan ko aqdal quda mu daal di no ay noppam ak déggam kontaan ci di ci bànneexu après mu jaare noonu bëgg wane ne mbir mi c'est jawaaz quoi que ne loolu mën naa nekk waaye ma ne dëgg moo gën a yeey topp ko laa wax <laughs> imam xaafis ne rahimahullah kalaamu fii la hmm? turum daal fii la waxam ji daal di yem dàq gi mu dàq waxu imam nul Munayyir daal di sampat waxu imam az-Zamakhshari wane aqdal qudaa daal c'est interdit <laughs> ah, ah, <laughs> ah. léegi imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa min an-nawaadiri rahimahullah anna al-qaadi Izzuddin ibn Jamaa mu ne al-qaadi juge bi hmm, Izzuddin ibn Jamaa bokkoon tamit ci seen kilifa yi quoi qaala dane rahimahullah innahu ra'a abaahu fil manaam nee na dafa gis hmm, baayam ci gént fa sa'alahu an haalihi te baayam juge la woon moom tamit mu laaj ko nan la mujjee wala al-aaxira gam ne barsax fa qaala ma kaana alayya adaru min hadha al mu ne doom ji ci biir génte gi amul lu gën a lu ma gën a lor lu dul que tur bi ma yoroon mooy aqdal qudaa bi <laughs> nee na ca saase bam yeewoo affaire yi al Izzuddin al qaadi Izzuddin ibn Jamaa daal di digle ñépp ñi nga xam ne mooy ay fu ñu dundoon turu baayam doon doon aqdal qudaa mu ne dindi leen ko waaw waaw mais moom ci boppam bu ko kenn bindale ci qaadil qudaa waaw waaye nañ koy bindal moom Izzuddin ci boppam nañu ko bindal qaadil muslimin waaw bu ko fi kenn ci registre fépp foo xam ne loolu lañ ko doon casté noonu dindi leen defal leen ko juge du nit ñi mais pas qaadil qudaa <laughs> mu ne wa fahima min qawli abi annahu ashaara ila hadhihi tasmiya ma ihtimali annahu ashaara ila alwadifa mu ne moom nag alqaadi Izzuddin ibn Jamaa rahimahullah li mu comprendre ci li ko bàyyam wax ci gént gi mooy que ne mooy tur boobu la qaadi al-Qudaa mooy problème bi alors que mu ne pourtant mën naa yenu que ne mooy fonction bi mu doon def mooy juge justice jugement ndax loo juge woon borom bi dina la ko remercier waaw dina la tegaatal laaj la len nag len na mu jéggal la euh, fuyete yenn yi waaw waaw fuyete romb waaw mu ne bal huwa alladhi yatarajjahu indi kantaaman imam alxaam na xajar contrairement ak <laughs> al-Qadi Izzuddin ibn Jamaa man dama jàpp fonction bi la baayam doon wax noonu waaw ndax fa inna tasmiyata bi qaadi al-qudaa wujidat fi al-asr al-qadiim fi ahdi abi yusuf sahibi abu hanifa waaw mu ne waqad mana al-Maawardi rahimahullah min jawaazi talqiib al-maliki alladi kaana fi asrihi bi maliki al-muluuk ma'a anna al-Maawardiya rahimahullah kaana yuqaalu lahu aqdaa al-qudaa wa ka'anna wajha at-tafriqa baynahumaa al-wuquuf ma'a al-xabar wa zuhuuri iraadati al-ahdi az-zamaani fi al-qudaa voilà <laughs> mu ne nag man imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne li taxoon mu ne man li ma gën yaakaar sax foog ne loolu la bàyyu euh, al-Qadi Izzuddin doon wax Ibn Jamaa mooy fonction bi mooy ndax tudd Qadi Qudaa yàgg na ci lislaam bi bu yàgg ñu am ñuñ koy woowe te ñooñ ay boroom xam-xam plein lañu comme al imaam al qaadi abu yusuf taalib imaam abu hanifa bi di ñaareel personnage ci ngiru hanafiya bi rahmatullah alal jamii mu ne ta al imaam al Maawardi ko Shaafi'i la moom moom Kantaa moom euh, euh, moom dafa tere dafa tere woon possibilité buur ba mu doon dundal jamonoom ñu koy woowe malikul muluk ndax xadiis bi ne loolu déet bu ko fi kenn woowe buuru buur yi te moo doon boroom xam-xamu jamono ji di seen juge mu ne maa annal Maawardi te moom bi mu bañalee buur bi lool de moom dañ ko doon afdal qudaa mooy manu la bañal buur bi ne nangu li euh, alors que loolu daa fekk loolu xaram kon mu ne kon mu mel ni kon takkante takkantal bi ci am mooy def ak xabar bi ni ñëwee mooy malikul muluk yooyu moom la daa leer ne loolu lañu xaraamal waaw yooyu moom dafa leer waaw te tamit feeñ gi mu feeñ liñ ci namm jamono joojee nga xamante ne euh, alors que bu dee juge yi nii xam nañ mooy juge yi lan lañ ci jublu exactement waaw alors que jamono yooyu ñële moom xamoon nañ ci waaye nag mu ne wa qaala Cheikh Abu Muhammad ibn Abi Jamra kanta al imam ibn Abi Jamra al Andalusi al Maliki rahimahullah mu ne moom yaltaxaqu bi Malik al Amlak qaadi al Qudaa moom moom dafa jàppale li imam mooy li ñu wax moom mooy ñoom imam az-Zamakhshari façon yooyu ñoom ñoo bokk ay wax waaw ay alamu diin mi ñëwoon feen moom itam jàppale az-Zamakhshari wax yooyu imaam euh, ñoom ñii ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu wax mu ne ash-shaykh abu muhammad ibn abi jamra faxlu diini moom rahimahullahu taala wa radiya anhu dane ma ne yaltahiqu bi malik al-amla qaadi al-qudaa wa in kaana ishtahara fi bilaad ash-sharq min qadiim az-zamaan itlaaq dhaalika ala kabiir al-qudaa wa qad sallama ahlul wa qad salima hmm? wa qad salima ahlul maghribi min dhaalika fasmu eh? xasmu kabirul qudaa indahum qaadil jamaa imaam alqaadi acheikh Muhammad abu Muhammad ibn abi Jamra moom daa ne ma ne qaadil qudaa ci la waay loolu dafa xaram moo tax mu ne ma ne malikul muluk qaadil qudaa da ci da dañ ko ci boole moom dañ koo tere même bu dee ne daa nekk loo xam ne siiw na ci bilaad al mashriq musulman parce que moom Andalousie la dëkkoon mooy le Maghreb musulman jamono yooyu l'Occident waa Orient nag euh, bilaadul euh, aljazira jaziratul arab yooyu jëm noonu ak ay Misr jëm noonu foofu ñooñu lañ doon woowe waa Mashriq ak Sham mu ne même ay Iraq bari na ñoo siiw na ci ñoom ñuy woowe yenn boroom xam-xam yi ja seen seen yenn juge jamono yi ay qaadil quraab même bu dee ne siiw na ma ne loolu dafa xaram laa wax dafa bokk moom malikul muluk benn la waaw waaw mu ne nag ah waa maghreb li islamique nag fii Occident moom ñoom mucc nañ ci loolu parce que ñoom du ñu woowee juge juge ki ki dina màgg ci juge kenn du ko woowee qaadil qudaa wala aqdal qudaa di mukk ñoom dañ naan ko kabiru qudaa <laughs> waaw <laughs> hmm? ñoom moom ñoom kabirul qudaa lañ koy wax mooy le plus grand des juges rek indahum foofee la lañ koy wax qaadil jamaa voilà qaadil jamaa bokk mooy juge u yeex na <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu quoi waaw waaw waaw al imaam al haafiz hajar muy jeexal mu ne wallahu taala mu ne qa mu ne wa fil qaala mu ne al imam kii ibn abi ba léegi mu teg ci ne wa fil hadith yi nekk na ci hadith bi rahimahullah mashru'atu al fi kulli shay mooy yoonal guñ yoonal li nga xam ne mooy ànd ak ay teggin ci lépp li zajra ndax tere jajji guñ taj jajjaan malikil amlaak ci tur boobu buuru buur yi wal wa'id yi ak tëkk bu mag giñ ci teg yaqtadi al man'a minhu mutlaqa day wane lool dañ koo tere ci luñ coyal jeex na sawaa'un moo xam araada man tasamma bi dhalika annahu malik ala mulukil ard moo xam ki nga xam ne daa tudde boppam malikul muluk buuru buur yi daf cee jublu ko ne moom mooy buuru buuri suuf sépp waaw waaw ndax jàpp na ne mooy première puissance mondiale moo ëpp doole ci monde bi am ala ba'diha wala bokk lenn ci suuf si le diriger Ah, son saalum nataal gi la dirigé tudde boppam malikul muluk moo xam loolu lépp ci yam waaw sawaa'un kaana muhiqqan fi dhalika muhdila moo xam dëggu moom mooy loolu mooy le fait moo leen jiite ñoom ñëpp loolu c'est un fait dëgg la moo xam même bu dee loolu am na amul droit di tudde tur boobu wala boog day kàcc mbir mi amul voilà moom moom moo prétentieux rek jàpp ne fii mu ne mooy buur bi dina mag ci ñëpp tudde boppam malikul muluk c'est la même waaw mu ne maa annahu ànd ak laa yaxfa nëbbuwul al farqu li nga xam ne mooy teqantal bayna man qasada zalika ki jublu moom ne moom mooy buuru buur yee wa kaana fii sadiqa dëggu ci lool wa man qasada hu wa kaana fii kaadiba jublu lool waaye day nar maaye malgré tout ça le résultat est même mooy loolu dafa xaram un point barre voilà malikul muluk kenn du ko tudde bu fi nit waaw waaw yooyu bu fi jay nit moytu ah qaadi qudaa nag loolu aqdal qudaa ah li gën a sàmm moytu affaire yooyu quoi wallahu taala alam kon ci kaw noonu ci la ñu jeexale suñu chapitre bi trois cent vingt bii di ñëw ñu gis chapitre trois cent vingt et un insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin